imaam Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne mu ne anfajna arnaban wa nahnu bi marri dhahran fasa'a al-qawmu faghulibu non falaghibu falaghibu fa adraktuha fa axadtuha fa ataytuha fa ataytu biha aba talxata fa dabaxaha wa ba'atha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi warikiha aw fakhidayha fa qabila. ah Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne biñ ne marru Dhahraan saxiixayni nag wax naa la ne ñoom waxuñ ne riwaaya yi précisé wul ne fatxu Makka lañ doon dem waaye ku mel ni imaam alxaafiz ibn Kasiir ci albidaaya wa nihaaya moo ko indi ci bërëb bii waaw moom moo ko indi ci bërëb bii ci wàll wi ci fii nii moment bi mu ne moom Seyna Anas an fajna arnaban wa nahnu bi marri dhahran mu ne dañoo doon dàq benn njombor fekk ñu ngi woon mooy eh, dañ ko njombor gi dañ ko comme mu nekk foo xam ne dafa doon làqatu ñu kii ko ngir mu génn ñu jàpp nee na fekk boobu ñu ngi woon Marru Zahraan fekk ñu ngi woon Marru Zahraan mu ne fasaal qawmu falaxibu ndomboor gi daw xam nga lëg dafa gaaw lëg mi nga xamante ne genn gi gàtt na te mën naa daw ah mu ne fees xam nga bërit goog muy def ku mu dal affaire bii nii nga xam ne waajee gaaw mooy lëkk yi nekk ci ci ci kii ci ci àll bi gaaw lañu def lapin lëkk la lièvre lièvre yi ah mooy gis nga noon ñuy nekk ci sexew mi nga ñëwul boo boo jege boo laalee rek ñu ne fëx te ni ñuy dawe dañuy jaar nii jaar nii nga foog ne nii la jaar feneen waaw loolu lu naqaree jàpp la foog nga nekk expert dëgg te ma mësoon a gis mu jàpp ko moom xam naa dafa <laughs> talent yi sëy naa anas yi da cee am dara ne boobayee noonu la dañ ne nii mu ne fëx ci àll bi fële ca Bawol ca sexew ya waaw mais waaju moom moom xam naa ko aay la ci yooyu fexe na daal defi déebaa déebam ba ba ba ba ñëw ak moom Seyna Anas mu ne fasaal qawmu fa laxibu nit ñi daw di ko topp fa laxibu mu lottal leen ndax loolu mooy doo mu lottal la koo xam ne danga naan lii mu jaar gauche fa ngay demee gauche mu jaar droite ba pare dugg fenn ne fes dootoo gis xam nga di topp koo xam ne ligne droite lay daw moo gën a yomb koo xam ne ay zigzag lay def waaw mu ne nag bi nit ñi lottee man fa adraktuha man ma jàpp ko man seyna anas fa axaltuha ma téye ko ma dab njombor gi dal di koy jàpp nee na ma indil ko aba talha fa Seydina Abu Talha laa ko ëndil mu daal di koy rendi mu ne bi mu ko rendee nag mu jël tànk bi ah di koy jox yonent bi ñaar ci tànk yi daal di koy jox yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nangu ko daal di koy nangu loolu mooy la xam nga danga naan mais mais nettali bi mooy loolu dañuy wan nekkoon. njombor dagan naa lekk contrairement ak euh, la ma déggoon siit ba naan loolu dafa xaraama lekk mais loolu dëgg njombor dagan naa lekk njombor euh, ndax euh, dama ko déggoon mu ne mu ne loolu mu ne affaire dafa xaraam kenn du ko lekk maa ko non non non non <laughs> benn siit euh, la woon boo xam ne irakien la <laughs> ab irakien la euh, bu ma xamoon mais ma ne ko oh non non mu ne ma affaire bi non non njombor parce que <laughs> bu doon tey naa ko ne wala boo après ay at même quelques années après ndax boo xaw ma lu ñu doon waxati rek mu wax lool mais après vite fait lañ ci wax mu jàll. Euh, mais après même après bu ci sama xel dewaatoon naa ko mais lan moo tax mais jotuma ko damaa ko mooy lii day wane ne njombor euh, viande lapin loolu euh, dafa dagara lekk ak tamit que dafa mooy lu ñuy mën a rendi la mais waxoon nañ la tamit bu dee am rëbb la dafa nekk looy rëbb mooy boo ko nee tuy loo xamante ne nii day jam maa anhara dam loo xam ne ñaw na tey tuur deret boo ko rëbbee loolu mën naa mën naa baax te tamit bu ko ab kal idaa arsalta lam waxoon seydinaa adi ibn haatim waxoon ko tamit seydinaa abu Sa'labata al-Xushani radiyallahu ta'ala anhu xadiis yëpp yooyu yëpp ñu ngi saxiixayn yonent mi alayhi salaatu salaam doon leen wax ku nekk ci ñoom ñaar idaa arsalta kalbaka al-mu'allam fa adraka fa amsaka fa kul waaye nag bu commencé lekk bul kii ndax xamoo ndax moom da ko jàppaloon boppam mooy bu ci commencé lekk voilà